wala suuratul mu'min ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa qaala muusaa inni a'uudu bi rabbii wa rabbikum min kulli mutakabbirin laa yu'minu bi yawmil hisaab kon suñu boroom di wax ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk ak juróom ñaar lan bi na wa qaala muusaa bi Firawna waxe li ma doon wax naan may leen ma daru nii may leen ma labaal mooy dox leen ma jomaa bëgg daal ngeen légitimeel ma wax bàyyi leen ma rekk yéen mbooloom kilifaay Égypte yi bu ko defee aqtul Muusa maray Muusa mi alayhi salaatu wassalaam wal yad'u rabba bu dee nag ba ma koy rey nag na woo boroomam bu dee mën na koo dimbali inni man Firawna axaafu damay ragalan yubaddila diinakum mu soppi li nga xam ne mooy seen tëralin seen doxin wi nga xam ne moom ngeen fekkoon seen baay ak seen maam de seen dundin woo wële laay bañ mu soppi ko aw ay yuzhira fil ardil fasaad wala boog bu deful loolu mu feeñal daal di tasaare feeñal ci kaw suuf ak yàqute de bi mu waxee lool nag seydinaa muusa di ko tontu ne wa qaala muusa <clears throat> suñu boroom ne seydinaa muusa alayhi salaam ne inni man uddu bi rabbi maa ngi daw di làqu ci sama boroom wa rabbikum daji seen boroom yow Firawna man kooku di sama borom mooy seen borom yéen ñépp bu dee ne même bu dee ne bañ nga ko di làqu ci kan min kulli mutakabbirin di làqu ci borom bi ngir mu musal ma képp koo xam ne rëy rëylu kat la laa yu'minu gëmul bi mi la yawmil xisaabi ci bés ba nga xamante ne nii mooy bés bi nga xam ne ci lañuy àtte jaam yi mu yawmal qiyaam boobu nag bi mu waxee loolu nag mu am benn waay bu newoon ci biir mbooloo mi nag daldi jóg kii nettali bii muy bëgg a wax moom lañuy woowe mu'minu ahlu firawn mooy aji ngëmuk yi waa kër firawna moom lañuy woowe loole le te loolu nag seydina ali ibn abi taalib mas na ci nettal mas ci wax benn wax boo xamante ne nii boo demee ci majma'u zawaid al imaam al haytami al haytami rahmatullahi alayhi daal dina ko fa yendi <coughs> mu jaar ci seydina muhammad ibn aqil mu ne seydina ali ibn abi taalibin radiyallahu anhu daf leen a sa xutbaal bi mu nee xalifa ginnaaw gi mu laaj leen ne leen yéen nit ñi dama leen di laa ana kan moo gën a jàmbaari ci nit ñi ñu ne ko ah yow de yow rasul yow yow amirul mu'minin xanaa yow njiitu jullit ñi mu ne déedéet mu ne gàntaa man de ah képp koo xam ne mas naa ja wé <coughs> daal di wé léewaatoog yow ci xare ah matal naa la la tax xare ba jóg dee mooy faat naa la ca nam gën a gaawe waaye mu ne leen waaye dama bëgg ngeen wax ma ana kan mooy ki gën a jàmbaare ci ñin ñi mu ne ko a ah, ñun de xamuñu ñun daal yow lañu xamoon mu ne leen <clears throat> mu ne leen faman xaala léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la wax loolu le moom Seydina Ali ibn bi Taalib laajte nit ñi ne ko xamuñu mu ne leen xamu ngeen ñoo ne ko xamuñu mu ne ah aboog de mooy Abu Bakr seydina abu bakr radiyallahu anhu de mooy ashja'un nas moo gën a ci nit ñi ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi mu wax leen lu tax mu ne leen ndax gis nga keroog badar dañoo defaral yonent bi alayhi salaatu wassalaam benn mbaar boo xam ne fa la doon ne ndax bañ léegi nag bi ñu ko defaree ñu ne nag ana kan mooy nekk ak moom ndax dañuy bañ yéeféru Quraysh yi daal di jaar ci biir xare bi ba fekk ko foofule ba dal ci kawam ana kan mooy nekk ak moom nee na Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu moom mooy kenn ki nga xam ne moo jóg kenn jegewuloon moom moo jóg jël jaaseem ne man maay nekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy daal di koy aar ki yéeféer yi nga xamante ne nii tay ci xare bi képp ku ko jege man nga fiy fekk man Abu Bakr Seydina Ali ibn Abi Taalib ne <clears throat> loolu benn la buy wane ne kon moom moo gën a jàmbaare ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne beneen bi koy wane mooy ne bañ newe mu ne leen gis nga bañ nekkee Quraysh fekk naa benn bés yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te ñun ñu ngi toog ñun ñi ko gëmoon te bariwuñu woon waa Quraysh ñëw ñoom Abu Lahab ak ñoom Abu Jahlin ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt kàccoor yoo yële ñëw jàkk jàmmaarloog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko puus di ko xëj ñii di ko puus naan ko yow yow yaa wax suñu yàlla yi lii yow yaa wax ne suñu yàlla yi yow yaa def yàlla yi ne le benn yàlla am ne kon ñool mooy wane ne kon suñu yàlla yi ñu def fii jariñu dara yow yaa wax lool di di puus yonent ba lay saar saar naan ko yow yaa wax lool nee na wala Seydina Ali na Abi Taalib ne maa ngi wat ci yàlla amul kenn ci ñun ku leen jege lu dul Seydina Abu Bakr radiyallahu taala anhu moo génne jaaseem fekk fa yéeféru di leen ko bàcc gaay di reculer ñii nekk nele le muy dóor naan leen ndax dangeen di rey benn nit da ngeen ndax da ngeen di faat benn nit te waxul dara lenn kese la wax ndax dangeen di faat benn nit di ko sonal lu dul ne mu ne rek yàlla mooy boroomam kenn boroom bopp kese moom la mën a jaamu moom lañ war a jaamu loolu kese tax ngeen bëgg koo faat. loolu nan ngeen ko mën a faatee ginnaaw gi nag seydina ali ibn abi taalib bi mu waxee lool mu yëkkati burda bi mu soloon yëkkati ko ci xar kanam gi daldi daldi sëgg day jooy ba ni nga xamante ne nii ci la lex yi daldi tooye xepp ginnaaw gi mu ne leen maa ngi leen di dagaat yéen mbooloo mi amuminu aali firawna na ma bu bakr dama leen di laaj ndax ki nga xamante ne mooy aji ngëm yàlla joo jële alquran di tudd ci waa kër Firawna was ko kooku moo gën wala Abu Bakar nee na mbooloo mi yépp noppi kenn waxul dara mu ne alaa tujibuuni lan moo tee ba ngeen ma tontu man Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ci lii ma leen di laaj fa wallahi maa ngi waat ci yàlla la saa'atun min abi bakr benn waxtu bu seydina abu bakr radiyallahu ta'ala anhu xayrun min mithli mu'mini ali fir'awn mu ne benn waxtu bu Seydina Abu Bakar moo gën fuuf waxuma la ki gën mooy ki gëmoon yàlla nekkoon ca waa kër Firawna waaye moom ak ku mel ni moom yépp benn waxtu bu Seydina Abu Bakar kese moo leen gën radiyallahu anhu mel ni dañ ne ko waa lu tax nga wax lool amirul mu'minin Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mu ne ndax kooku moom moom moomu alquran di wax fii te moom lañu ñu war a gis mu ne moom de zaaka rajulun katama imaana moom nit la koo xam ne da doon nëbb ngëmam lam gëmoon da ko doon nëbb wa hada te suñu abu bakar nii ñu am rajulun mooy góor la goo xam ne alana imaana moom nëbbul ngëm yàllaam de da ko wane ba waa su ñépp gis ko ci jamono ji nga xamante ne nii ci lañu ñu a taruk noono mm-hmm. ci ñi nga xam ne ñooy yonent bi alayhi salaatu salaam ak ñi ko gëm kon nag kooku sayyidina Ali di wax moom la radiyallahu anhu moom la alquran di nettali fii moom la ñuy tuddee eh, li nga xam ne mooy mooy mu'minu ali firawn way ngëm yàlla te bokkoon ca ali firawna ana moom bi firawna waxee li muy wax Seydina Muusa wax li muy wax moom mu jóg ci mbooloo mi daal di wax moom borom bi di nettali mu ne wa qaala rajulun mu'minun min aali firawun mu ne wa qaala nag ba boobaa nag ba nga xam ne ci la firawna wax ak seydinaa muusa ku ne wax radi alayhi salaam mu ne wa mu wax rajulun ak góor mu'minun boo xam ne dafa gëm min aali firawna te bokkoon ci waa kër firawna te moom nag yaktumu imaanahu mooy xaalam da doon nëbbu gëm yàllaam ndax bés bu ko wane woon ci biti moom firawna da koy exécuter da koy faat faat bi gën a metti waaye dafa jóg ci mbooloo mi bul fàtte ne Firawna dafa dajale woon kàngamu ñi ngi gën jege ñépp jiite ñi nga xam ne mooy Égypte di waxtaan nag ci mbiru Seydina Muusa alayhi salaam waxoon nañ la comme rek di parlement yi li nga xam ne assemblée nationale président bi def fa discours ne damaa bëgg ngeen jaaral ma loi boo xamante ne nii ci ngeen may may ma mën a réprimer man a dóor duma ñi nga xamante ne nii ku mel ni Seydina Muusa mii ba daal di koy exécuter sax ban koo faat léegi nag bi mu waxee na Firawna Seydina Muusa jóg moom it wax ne man de inni man udtu bi rabbi wa rabbikum maa ngi muslu ci sama boroom ak seen boroom di muslu ci képp koo xam ne o ci rëykat la te gëmul bésub pénc ba léegi nag waa jii nag jóg mu ne wa qaala wax na rajulun ak góor mu'minun koo xam ne way ngëm yàlla la min aali firawna te bokkoon ca waa kër firawna yaktumu imaanahu da doon nëbb ngëm yàllam lan la wax ataqtuluuna rajulan ndax dangeen di faat góor goo xam ne moom moom kirimam mooy ne moom daal li mu def ñu war koo faat du dara lu dul an yaquula mu ne rabbiya sama boroom de bi ma war a jaamu te moom la ma war a digal ma lay def di ma wala tere may bàyyi man maa tëralal ay luwaa allahu mooy borom bi tabaraka wa taala nu ngeen di faate koo xam ne lool kese la wax ngeen bëggu koo faat waqat te dëgg-dëgg moom moo mala jaakum indil na leen de dikkal na leen bil bayyinaati ci yoo xam ne yu leer naññ la ci ay màndarga yuy wane ne moom dañ koo yónni min rabbikum tukkee ci seen borom mu ne waaye yaku kaadiban fa alayhi kadibu moom nag bu dee ne moom mi fi wax lii di Seydina Muusa mi alayhi salaam bu dee ne li muy wax dafa safaanoo mooy demewul noonu fa alayhi ci kawam lay kupp kadibuhu ñàkk waxam lu deme noonu de wa in saadiqan bu dee ne nag li muy wax dëgg la yusibkum kon na leen leer ne kon de dinañ leen laal ba'dul ladhi ya'idukum lenn ci li nga xam ne moom la leen di tëkkoo di leen ko dig ndax kat mu leen di dig yonent bu ne li muy diggee ñi ko waatu ñi ñi muy dig tëkkoo ñi nga xam ne ñoo ko bañ a gëm loolu li ci gën a ndaw àddina lay xew bi gën mag nag mooy alaaxira moo tax suñu boroom ne wala azabul axirati akbar daa mooy mbugalum alaaxira nag moo gën a màgg kon mu ne bu dee ne dëgg la moom na la leer na leen leer ne kon dina leen laal leen li nga xam ne moom lañu ñu doon dig te du ñu ko tëkkoo dee inna allaha buur yàlla laa yahdi du gindi man ka nga xam ne huwa moom musrifun mooy dafa ëppal ci boppam kaddaab nekk koo xam ne ab ab bokkaalekat la kaddaabun nekk koo xam ne waxkatu lu amul la de mu ne yaa qawmi yéen samay ñoñ lakumul mulkal mulkul yawma yéen de yéen a moom nguur tey boroom bi dafa def ne jamono yii ah caayet barke ji yéen la ko solal de mooy yéen a yéen a monde bi yéen a mu yilif monde bi de lakum ñeel na leen kon al mulku nguural yawma tey zahirina fil ard yéen a féete kaw ci kaw suuf yéen ay première puissance d'Égypte yéen a fi yëpp doole waaye nag kon nag comme ko demee fa man yansuruna min ba'sillaahi in jaa'ana ana kan moo ñuy moo ñuy dimbali bu mbugalum yàlla bu ñu naroon a teg mbugal comme que ñun ñu ëpp doole ci kaw suuf waa borom bi bu ñu doon duma ñun ñu ëpp kaw ci ci kaw suuf waa kan moo ñuy dimbali bu boobaa mooy kenn rek qaala bi mu waxee lool nag Firawna nag xam ne nag moom il est touché quoi mooy waa ji moom mii la ci jublu waa xër Firawna nag daal di jóg wax bàyyi waa ji wax ba pare mu ne ko qaala mu ne Firawnu Firawna wax maa uriikum ne a ah, man de moom waxuma leen te wanula leen tamit illaa ma ara mooy gis ngeen lii ma leen foox léegi ne bàyyi leen ma faat li nga xamante ne nii mooy Muusaa mii man dama leen a rek xam xalaat bi nga xam ne moom laa amoon wama ahdiikum te nag xam leen ne nag si bu leen jàpp ne jàpp leen te xam ne sama euh, xalaat bii ma leen jox nekkuma ku dul koo xam ne dama leen di gindi ila sabili rashadi ci yoonum jub bi nga xam ne ci la ñu mën a euh, assurer stabilité Égypte mooy bu ñu ko defee fii yëngu dootu fi am waaye buñ ko fi bàyyee muy troubler nekk fi di wax yoo xamante